A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim <clears throat> wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin ammaa ba'du fa yaquulu al'imaamu alxaafidu abu muhammad abdulghani ibn abdilwaahid almaqdisiyu raxmatullahi alayhi fi kitaabihi cumdatul axkaam min kalaami xayril anaam sallallahu alayhi wa sallama fi kitaabi salaa fi baabul imaama wa an aishata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi baytihi wa huwa shaak fa salla jaalisan wa salla waraa'ahu qawmun qiyaaman fa ashaara ilayhim an ijlisuu falamma insarafa qaala sallallahu alayhi wa sallam innamaa ju'ila al-imaamu liyutamma bihi fa idaa raka'a farka'uu wa idaa rafa'a farfa'uu wa idaa qaala sami'a allahu liman hamidah faquuluu rabbanaa walakal hamd wa idaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan ajma'uun kon al imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi muy continuer ci xadiis bi moom lañu war a jël tey ci lañ yemoon ci baabul imaama buntu bi wax ci wàllu jiite nga xamante ne buntu jiite muy xadis bii ñu ci war a jël nag nga xam ne gisoon nañ xadis ñaari xadis lañ ci gisoon léegi nag ñu waroon a continuer ndax waxtu wi moo ñu daboon muy xadis bi nga xam ne mooy juróom-ñett fukk bi ak benn tey moom lañ war a tàmbalee muy numéro 81 mu ne wa an aïshata mu ngi jële ci suñu yaay aïsha radiyallahu anha annaha qaalat mu ne nee na salla julli na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fi baytihi wa huwa shaak ci këram mooy ci biir néegam këram jur boobu julleewul ci jàkka ji ci këram la jullee wa huwa lu tax mu jullee fa wa fekk xaalam ba mu fay julli noonu daa fekkoon ba muy julli chaque dafa woppoon dafa woppoon de dafa feebaroon fa salla jaalisa mooy boobu daa am lu ko daroon bu manul a julli taxaw bi da doon metti ci moom mu toog léegi loolu la fa salla mu daal di julli jaalisa jekki mooy dafa toogoon wa salla waraa mu am ay saxaaba yu fa ne woon nag yoo xam ne ñëw julli ci gannaawam qawmun ay nit Mawlaana radiyallahu anhum ñoom nag ñu julli taxaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo leen di jiite moom mu ngi toog ñi la ñoom ñu ngi taxaw fa ashaara ilayhim bim leen bi mu gisee lool nag fa ashaara ilayhim mu def leen signe daal di leen joxoñ an ijlisu def leen siiñ ak loxoom daal ju juleen ko toog leen ani ji lisu mooy du leen ko wax du doneen ko wax waaye da leen koo junj ngir ñu toog comme rek boo bëggee diw toog nga gis ko mu taxaw te yow manoo wax ak moom noonu nga koy def signe di ko wane yëkkati sa loxo wàcce ko ci suuf comme yu mel noo noonu le falamman saraf sallallahu alayhi wa sallam bi mu paree ci julli ji nag baw ba wëlbateku qaala mu ne leen alayhi salaatu wassalaam innamaa ju'ila al imaamu li yutamma bihi innama dëgg dëgg li am ba des mooy joy la dañoo fee def teg al imaamu imaam bi am li tam na bi ngir ñuy roy ci moom li muy def voilà mooy julli ji imaam bi dañ ko fee teg ngir ñu koy roy mooy ñu muy jiite di ko roy fa ida raka kon nag mu leeral lool fa ida raka kon nag bu rukoe farka'u yéen ñi ñuy jiite na ngeen na ngeen nekk ñoo xamante ne da di ruko comme moom wa ida rafa'a bu bu mooy bu yëkkatee boppam ci ruko bi farfa'u na ngeen yëkkati wa ida qaala bu waxee moom imaam bi ne sami'a allahu liman hamida borom bi de sami'a dégg na allahu borom bi hamidas dégg na te nangul na ñaanu mooy nangu ñaanu ki nga xamante ne moo ko sant faqulu yéen na ngeen wax rabbana e suñu borom mooy woo leen seen borom daal di koy daganta dama yaa dal di koy bakk wala ka te yow dong la ñeel de woo nañ la yow suñu boroom te yow dong de la ñeel alhamdu mbooloom feet see xeetu li nga xam ne mooy cant yi wa ida salla bu imaam bi jullee jaalisan toog fa sallu yéen ñi muy jiite yéen ñii na ngeen julli bu boobaa juluusan ngeen toog ajma'una mbooleem seen yéen ñépp kon al imaam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al Maqdisi rahmatullahi alayhi muy wax ci xadis bi ci tego di 82 di juróom-ñett fukk bi ak ñaar mu ne waan Abdillahi ibn Yazid al Xatmi al Ansaari radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala haddathani al Baraa wa ghayruhu wa ghayru kadhub radiyallahu anhu qaal kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa qaal sami'a allahu liman hamidah lam yaxni axadun minna dahrahu xatta yaqaca rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam saajida summa naqacu sujuudan bacdahu kon al imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid almaqdisiyu rahmatullahi alayhi mu ne waan abdillah mu ngi jële ci ku ñu naan abdillah ibn di doomi yazid ku ñu naan yazid alxatmi te bokkoon ci waa kojug ñooy ñële maam maamam moo tuddoon noonu moom lañ koy dakkante la ansaar yi te bokkoon ci waa lansaar yi waa ahlul madina radiyallahu anhum moom mii nag saxaaba bu ndaw la woon lu bari ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ne woon tuut tànk la woon gis na yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi am na nag ñoo xam ne boo dañ cee xaw a taxaw ndax moom saxaaba loolu wala déet mooy waxuñ ci lu leer ñenn ñi moom boo mooy loolu la daal waaye ñu bari dañ ne moom saxaaba la woon radiyallahu anhu annahu qaal nee na haddathani nettali na ma albara albara de moo ma nettali te albara bi mooy ibn azib mooy doomu Aazib baayam Albara ak baayam yëpp ay saxaaba lañu woon radiyallahu anhuma mu ne wa huwa mise en opposition mooy jumla i'tiradiya mu ne wa huwa ta Albara lii nii boroom xam-xam yi rahmatullahi wax gii nii am nañu ne Abdallah ibn Yazid bii moo ko wax moom moo ko moom ni Seydina Albara radiyallahu anhu nettali moo ko wax ne wa huwa moom Albara de ghayru kadhub nekkul koo xam ne naraakoon la de mooy nekkul koo xam ne day wax lu amul nekkul voilà loolu ngir feddali nekkul na da koy setal ndax ñooñu boroom bi moo setal saxaaba yi moo setal ñépp ne leen ñoom dañoo maandu kon soxlawuñ keneen naan leen ñoom maandu nañu léegi moo tax lii boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne lii nii noy ñu bari ci ñoom ne lii ngir feddali la rek ngir feddali ak dëggoom lool kese la comme di Seydina wa Mawlana ibn Mas'ud radiyallahu anhu doon waxe naan naan nettali na ma as-sadiqul masduq naan la ñuy dëggul moom la ñuy dëggal loolu tekkiwul ne mooy day feddali kese am na ñu wax loolu am na nag ñu ne non non non lii nii du Abdallah ibn Yazid da wax ci sujet albara al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu waaye mooy ki ko jële ci euh, euh, abdallah ibn yazid moom moo wax loolu moom moo ne moom mii di abdallah ibn yazid ghayra kadhub waaye do nekkul ab ab ab naraakoon waaye loolu moom moo ñi ji ci sharaa yi ñoom dinañ gën a gis loolu le wallahu ta'ala alam mu ne kon xaddatani albara ki ma nettali mooy albara wa huwa moom de ghayru kadhub newul naraakoon qaal nee na kaana rasulullah mu ne ndawul yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama nekkoon na ida qaala mooy bu doon julli ba nekk ci biir julli ji wax ne sami allahu liman hamida mooy buy si gée ci rekon bi ne sami allahu liman hamida ne ah, borom bi de dégg te mooy aji dégg ñeel te mooy aji nangul ka nga xamante ne nii mooy ka nga xam ne li man ñeel ka nga xam ne hamida moo ko sant mu ne ñun saxaaba yi lam ni ahadun minna zahra kenn du du du courbe du sëggal li nga xam ne mooy mooy mooy du lem li nga xamante ne nii mooy ndiggam hatta yaqa mooy jóge ci ci taxaw bi ñu taxaw ginnaaw bi ñu bi ñu bi ñu jógee ci ruko bi kenn du dem di sujóot di sëgg di sujóoti hatta ba kera yaqa rasulullah yonent bi alayhi salaatu saajidan sujóot dañ doon xaar moom ba mu rot ba sujóot ñun ñuy dóoru sëgg loolu lay wax noonu summa ginnaaw gi nag naqaw ci la ñuy rote ñun sujóodan sujóot ba'dahu ginnaawam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid rahmatullahi alayhi muy wax ci xadis bi ci tegu di xadis 83 muy li nga xam ne juróom-ñett fukk ak ñett mu ne Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa ammana al-imaamu fa amminuu fa innahu man waafaqa ta'miinuhu ta'miina al-malaa'ikati ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi kon al-imaam al-Maqdisi Abdul Ghani rahimahullah mu ne wa an Abi Hurayra mu ngi jëlee ba léegi xadiis ci buntu bii di ko jëlee ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu anna rasuulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena idaa ammana al-imaam bu imaam imaam bi ne amiin lool mooy am man mooy ida qaala amiin mooy bu ne bu jàngee fatiha ba ne amiin fa aminu yéen ñi muy jiite yéen ma'mumuuna yi yéen ñi ñuy jiite na ngeen wax amiin comme moom fa innahu da ngeen xam ne dëgg-dëgg man képp koo xam ne waafaqa dëppoo na daje na ta'miinuhu li nga xam ne mooy waxuk amiinam bu dajeeg ta'miinal malaayika fekk malaaka yi tamit den wax amiin alayhimu salaatu wassalaam ñu dëppoo daal di daje xufira waajoo jële de xufira lahu des na ko jéggal maa li nga xam ne taqaddama jiitu woon na min dambihi ci ay bàkkaaram kon nag al imaam al maqdisi alayhi muy wax ci xadiis bi nga xam ne moo ci tegu di numéro 84 di juróom-ñett fukk bi ñeent mu ne ba léegi an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa sallaa ahadukum linnaasi falyuxaffif fa inna fiihim ad-da'ifa was-saqima wa dhal haaja wa idha salla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma sha'a kon al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah mu ne an Abi Hurayra muy jële xadiis ci saxaaba bi mu jële woon sànk ba léegi muy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena idha salla salaa bu jullee ahadukum kenn ci yéen linnaasi ngir nit ñi mooy jiite nit ñi bu kenn ci yéen nekkee imaamu nit ñi daal di leen jiite fal yu xaffif koo kële di jiite de na woyofal wala na woyofal julli ji fa inna fiihim ndax nag nekk na ca biir ña muy jiite ah ad fa ki nga xamante ne dafa faible de mooy dafa nekk koo xamante ne mi moom moom dafa faible wala wasaqima waaye am na ci biir mbooloo ma muy jiite ñoo xamante ne nii mooy da koo xam ne dafa wopp ak koo xam ne dafa am ay yitte yu mu war a dox après te bu julli ji guddee yenn guddi yi amaana bu doon comme suñu tey ñu ne euh, euh, service ba mu doon dem mën na tëj wala boog ginnaa mën a ami complication ngir mu àgg fa daal mooy daal borom bi aajo ak yeneen aajo yu mu war a dox après kon loolu lépp na koy suuraale moo tax mu war a woyofal wa ida salla léegi nag bu dee ne waajooju moom day julli kom kenn ci yéen bu dee moom day julli cette fois ci li nafsihi ngir boppam moom kese la jiitawul kenn voilà fal yutawwil ma yasha bu boobaa nu guddal lu ko soob moom voilà kon nag mu ngi noonu ñu jàll ci xadiis bi nga xam ne moo ci tegu du juróom ñett fukk bi ak juróom muy 85 al imaam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al Maqdisi rahmatullahi alayhi mu ne an Abi Mas'ud al Ansari radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala jaa'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala inni la ataxaru an salaati subhi min ajli fulaanin mimma yutiilu bina famaa ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ghadiba fi maw'idatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idh mimma ghadiba yawma idh faqaala sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuhan naas inna minkum munaffiriin fa ayyukum amma nnaasa falyuujiz fa inna min waraa'ihi alkabiir wassagiir wa dal haaja kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdul Waahid al-Maqdisiyu rahmatullahi alayhi muy indi buntu bi nga xadis bi nga xam ne moo mujj ci buntu bi di baabul imaama muy xadisu quatre-vingt-cinq bi niñ ko waxe léegi mu ne an Abi mu ngi jële ci xad saxaaba boo xam ne moom lañ naan bàyyi Mas'ud al-Ansari ko joowoon ci waa ansaar radiyallahu anhu annahu qaala nee na jaa dikk na rajulun benn góor benn waay daal dafa dikk ilaa rasulillah ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa mu ne ko inni man kat laa taaxaru damay an salaati subhi min ajli funaan man moom damay yéex a ñëw ci jullit suba ji jullit suba di ko fekke ci mbooloo mi min ajli fulaan ndax à cause de diw quoi ndax diw moo tax mimmaata ko war waral mooy mimma yutilu mina ndax li mu ñuy guddal bu ñu jiitalee day tari saar yu gudd moom julli gu gudd lay julli looloo tax man daal ma yéexantul daal moom ci li nga xamante ne nii moo julli suba ndax moom daal li nga xamante ne nii noo nee la ñuy yéey mbir mi léegi nag al imam abu mas'ud al ansari yu sahaaba bi nettali lii radiyallahu anhu mu ne gis nga bi ko waaji waxee lii moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam famaa ra'aytu gisuma annabiyya yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah keroog ghadiba mu mer fii maw'idatin ci benn waaraate xattu mukk ashadda bu gën a tar mimma yow ma id bi nga xam ne moom la tar mer keroog yu masumaa gis yonente bi alayhi salaatu salaam daal di ñuy xutbaal waar ñu daal di wan meram vraiment meram keroog min gën a merek keroog daal ndax li ko waa ji wax ñu faqaal te bokk na ca discours ndax da leena dajale daal di def xutba ci minbar bi loolu lay wax faqaala mu ne bokk na li mu wax keroog moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuhan naas mu ne yéen nit ñi inna minkum munafirin am na ci yéen ñoo xamante ne ni dañuy daq nit ñi dañuy dawloo nit ñi dañuy tax nit ñi dootu ñëwati di fekke yiiwu julli mbooloo ñu mel noonu ak yi nga xamante ni yiiw yi am na ñoo xam ne ci yéen noonu la ñu mel di soril nit ñi di leen dàq ci seen jëf yi ñu ñuy defe mbir ma fa ayyukum kon nag képp koo xam ne ci yéen léegi am man naa si jiitee jiiteeti nag ay nit ah jiite na nit ñi fal yu daal di hmm, euh, euh, nekk loo xam ne na na na na na na na bañ a guddal voilà val yu gis mooy na yemal voilà na yem bu mu gudd voilà fa inna min waraa'i ndax nekk na ci gannaawam alkabira koo xamante ne am mag la moo xam ne taxaw bu yàgg du ko man mooy loolu lay loolu lay loolu lay sunnaan voilà mag moom yenn taxawaay yi du ko man wa saghira waaye ak xale xale moom bu concentration bi yàggee wala jullit bu yàggee lam naru jotoon a dal tuuti day mujj dis distraction dugg ko mu nekk di fa wala de defi leneen wadal xaaja ak ki nga xamante ne nii mooy boroomu ak aajo kon nag loolu la kon lii moo doon xadiis mujj ñu jàll ci buntu bi nga xam ne moo ci tegu te moom la al imaam Abdul Ghani mu ne baabu sifati salaati nabii sallallahu alayhi wa sallam an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa kabbara fi salaati sakata hunayha qabla an yaqra fa qultu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam bi abi anta wa ummi ra'ayta sukuutaka bayna at-takbiir wal qiraa'a ra'ayta sukuutaka bayna at-takbiir wal qiraa'a maa taquul qaal sallallahu alayhi wa sallam aquul allahumma baa'id bayni wa bayna xataayaaya kamaa baa'adta bayna al-mashriqi wal maghrib allahumma naqqini min xataayaaya kamaa yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas allahumma ighsilni min xataayaaya bis-salji wal-maa'i wal-barad kon al-imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid rahmatullahi alayhi mu def baabu sifati salaati nabi baabu buntu sifati bi melale salaati nabi julli yonent bi sallallahu alayhi wa wasallam ci version yiñ ci yor nag mooy numéro 14 mooy buntu numéro 14 di fukkeelu buntu ak ñeent léegi nag mu ciy tàmbalee xadiisu numéro 86 muy xadiisu juróom-ñett fukk ak juróom benn mu ne an abi hurayra mu ngi koy jële ci seydina abu hurayra radiyallahu anhu yal na borom bi kontaan ci moom annahu qaal nee na kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa ida kabbara bu duggoon ci julli ba kàbb kabbaar fi salaati ci julli ji daal di kabbaar bu nee allahu akbar sakata hunayha da doon noppi as ndiir as ndiir moment mu ndaw boo xam ne du ci wax dara qabla ay yaqra laata muy tàmbale di tari ñu koy dégg alhamdulillah fa qultu nee na nag ba ma seetloo loolu man man abu hurayra radiyallahu anhu fa qultu ma ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi abi anta wa ummi jënd naa la yow sama baay sama ndey sama baay ak sama ndey jënd naa la ko mooy fidaa u naa leen bu jaroon ma fidaa u leen daal di leen jaay ngir yow nga nefi wala nga am la tax nga jóg ma def ko ra ra'ayta no ra'ayta sukutaka salaam seetlu nga mais damaa bëggoon a xam sa noppi gi nga xamante ne moom ngay noppi baada takbiiri wal qiraa diggante boo nee allahu akbar ak laata ngay commencé di tari fatiha waaw sa noppi googu noonu waaw maa taqul waaw yonent salaam jënd naa sama baay ak sama nday mu ana lan ngay wax qaal yonent mi alayhi salaatu wassalaam daal di koy tontu ne ko aqulu man de li may wax lii la mooy allahumma ee yow sama borom ba'id yal na nga soril bayni sama diggante wa bayna xataayaaya ak yi nga xamante ne samay rëcc-rëcc la kamaakeem ni nga xamante ne nii baatta moom nga sorile baynal mashriqi diggante li nga xamante ne mooy mashriq bi mooy euh, penku diggante penku wal maghrib bi ak sow ni nga leen sorile horizon yi bii nekk fee bee nekk noonu yàlla na nga ma sore comme man sama diggante ak sama diggante yi sa rëcc rëcc diggante comme ni nga sorile diggante li nga xam ne mooy euh, mooy penk mooy mooy penku ak sow allahumma e yow sama borom nii yal nag ma fóot yal nag ma raxas ba ma set min xataayaayi ci samay rëcc rëcc kamaakeem ni nga xam ne yu yunaqqa thawbu la ñuy setale bu li nga xamante ne mooy yére bi al abyadu bu weex tàll bi na danasi bu amee ay taq-taq ay tilim tilim yu ci ne ni ko nit ki di fóote ba mu set ba nekk un blanc immaculé bu weex tàll comme noonee laa bëgg nga daal di may set fetale setal ma ba ma set wecc ci si nga xam ne mooy samay rëcc-rëcc allahumma e yow sama borom nii yal nag ma sang yal nag ma raxas ba ma set min xataayaay ci samay rëcc-rëcc yal nag ma ko ci raxas ba ma set wecc bisal ji defe koog li nga xamante ne nii